loolu kon leer na ak lëkkaaleem buntu bi moo al imam indi hadis bi léegi nañ gis bi ci tegu après insha allah ñu def ñu xool li al imam al Shawkaani yi daal di def bahsun nafisun ci wàllu yi lu am am solo la kon eh, wallahu taala aalam kon nag al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu taala mu yëndi hadis bu mujj ndax ñaari hadis kenn lay ni fi mooy hadis huit cent douze mu ne waan abil maliih an abiihi radiyallahu anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam nahaa an juluudi sibaa rawaahu abu daawuud wa tirmidhi wa nasaa'i rahmatullahi alayhim bi asaaniida sihaah wa fi riwaayatin li-tirmidhi nahaa an juluudi sibaa an tuftarash kon al imaam al nawawi mu jeexale buntu bi ndax ñaari xadis kese la ci indi muy xadis bi mu ne waan Abil Malih mu ne mu ngi jële ci koo xamante ne ñu ngi ko naan Abul Malih ah na ñëw après turam natka la ci wute bu am ci borom xam-xam rahmatullahi alayhim mu ne an abihi mu jëlu ko ci baayam kuy baayam Usaama ibn Umayr ibn Aamir saxaaba la woon alhudaliyu albasariyu nekkoon waayu abul malih moom dong moo jël doom ji def ko see jële ci boobu saxaaba la woon radiyallahu anhu anna rasulallahi kene ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam naha aaya na naha tere na an juluudi sibaa tere na ci deru li nga xam ne mooy ndeñment yi mooy animaux fauves yi animaux féroces yi ñoom gaynde ñoom panthère xam nga bee numuur juluudu numuur waxoon naa dugalaale na waaye hadis bi moo leeral loo xam ne amatul dut booy am naan bon peut-être gaynde bokku ci ah non peut-être bokku ci muy muy muy euh, waa ji nu mu tudd waa jooju bukki bukki njuur sàmba <laughs> waaw seen der ñoom ñooñu waaw boroom seel yi dañ leen a tere waaw am juludu sibaax yi ndeg ment yi am na ñooy ñooy ñooy fàddaati waaw léegi euh, euh, noonu la ko ak imaamu mu ne léegi mu ne rawaahu hadis bii de solo na ko Abu Dawud al imaam Abu Dawud Souleymane Ibn Ash'ath as-Sijistani alhamdulillah rahimahullah wa Tirmidhi ak al imaam Abu Isa at-Tirmidhi wa an-Nasa'i ak al imaam Abu Abdurrahman Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasawi wala Nasa'i rahmatullah alayhi bi asaaniida ci ay sanad yoo xam ne càllale yoo xam ne sihah yu wér la. mu ne wa fii riwaayatin li Tirmidhi am na nag imaamu Tirmidhi noo xam ne nu mu soloowee hadis bi boo demee ci sunanam di nga ko fekk jaami'u Tirmidhi rahmatullahi alayhi foofu kaddu yi la Abul Malih jële ci baayam lii la baayam wax na yonent saa saam naha an juluudi sibaa'i yamul ci an yonent saa saam tere na kese ci deru eh, eh, ndegmenti waaye an tufkarash waaw mooy ñu daal di koy ñu di di ñuy sàkku di ko defub lal wala di ci toog wala di ko ut di ci tëdd voilà kon xadis baa kon nag laaj bu njëkk bi mooy est euh, euh, ñoom ñii doon ko solo euh, ñi mu tudd imam Abu Dawud al imam ad-Tirmidhi ak al imam an-Nasa'i ñu ne noonu seen sëriñ al imamu Ahmad ibn Muhammad daal dina koy solo moom tamit al imaamu Abu Dawud moom la njëkk a na rawa Abu Dawud rahimahullah mu gondi ci kitaabul libaas baabun fi juluudin numuuri wa sibaa mooy buntu biñ jëlee hadiis Seydina Muawiya bi eh, eh, eh, moom bu foofu la ko def mu ne haddasanaa Musaddad ibn Musarhad mu ne nettali nañu Musaddad ibn kan mooy kooku Musaddad ibn Musarhad ah? mooy Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawrad al-Asadi Abul Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala anna Yahya ibn Sa'id wa Isma'il ibn Ibrahim haddathahum al-ma'na an Sa'id ibn Abi Aruba an Qatada an Abil Malih ibn Usama an abihi mu ne kon Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawrad al-Asadi rahimahullah Abul Hasan dane anna Yahya ibn Sa'id kene Yahya ibn Sa'id di al-Hafiz al-Qattan Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan al-Hafiz Abu Sa'id al-Ahwal al-Basri rahimahullah wa Isma'il ibn Ibrahim ibn Miqsam Isma'il ibn Ibrahim ibn Miqsam al-Asadi rahimahullah Abu Bishr siiw woon ci Ibn Ulayya ah nga xamante ne nii rahmatullahi alayhi liñ ko fi gis bari na mu ne ñoom ñaar ñii ñoo leen nettali ñoom taalibe yi don Musaddad almaana mu ne maana bi lii may wax an Sa'id ibn Abi Aruba ñu leen Sa'id ibn Abi Aruba Mihran al-Adawi al-Yashkuri mawlahum al-Basri rahimahullahu ta'ala an Qatada mu jëloon ci Qatada ibn Di'ama rahimahullah ibn Qatada ibn Aziz Abul Khattab al-Basri an Abil Malih mu jëloon ko ci Abul Malih ibn Usama an Abil Malih ibn Usama ñi na Abul Malih la ibnu Usaama ñii ne turam Amir la woon ñii Zayd ibnu Usaama la tuddoon ibnu Umayr ñii ne non ibnu Usaama daal ibnu Amir lañ xamee mbiram waaw am ñu ne non turam moo doon Usaama kese la woon Usaama <laughs> ah, kon moom taabi'i la woon taalibi saxaaba la an abiihi mu jëla ko ci baayam baayam waxoon nañ la ko Usaama ibnu Umayr Amir Ah, albasari alhudali albasari radiyallahu anhu anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam naha an juruudi sibaa'i noonu la ko imaamu Abu Daawud indi léegi imaamu an-Nasaa'i it c'est pareil na anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam naha an juruudi sibaa'i imaamu Ahmad tamit naka noonu la ko indi naha ah, an abiihi anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam naha an juruudi sibaa'i Euh, ñaari jënd noonu kanta imaamu Abu Dawud at-Tirmidhi euh, bi mu ne li Tirmidhi imaamu Tirmidhi boobu kese boobu la ci indi imaamu Tirmidhi mooy ci baabun ci jaami'u Tirmidhi baabun maa jaa'a fi nahyi an juruudi sibaa'i buntu bi nga xam ne mooy ñëw di wax ki tere gu ñu tere deru li nga xamante ne euh, mooy ndegmeent yi foofu alimamu at-Tirmidhi rahimahullahu taala mu ne haddathana Abu Kurayb gis nañ ko sànq Muhammad ibn al-Ala ibn Kurayb al-Hamadaniyu Abu Kurayb al-Kufiyu sëriñu waa kutubu sitta qaala mu ne haddathana ibn al-Mubarak wa Muhammad ibn Bishr wa Abdullah ibn Isma'il ibn Abi Khalid mu jël ko ci ñetti sëriñam ibnu al-Mubarak di Abdallah ibnu al-Mubarak ibnu Waddah al-Hanzali at-Tamimi Abu Abdirrahman al-Marwazi al-Khurasani borom Kitab az-Zuhd wa Muhammad ibnu Bishr ak sama beneen sëriñ di Muhammad ibnu Bishr ibnu al-Farafisa ibnu al-Mukhtar al-Abdi al-Kufi Abu Abdillah rahimahullahu ta'ala wa Abdillah ibnu Isma'il ibnu Abi Khalid Abdillah ibnu Isma'il ibnu Abi Khalid al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Sa'id ibn Abi Aruba gis nañ ko sànq an Qatada gis nañ ko sànq an Abil Malik gis nañ ko sànq an Abi gis nañ ko sànq radiyallahu anhum an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam naha an juludi as-siba'i an tuftarash voilà kon mu ngi noonu imaamu Tirmidhi nag bi mu ko solowee mu teg ci ci suuf mu ne haddathana mooy eh, eh, eh, mooy nettal nañu ba léegi Muhammad ibn Bashar Bashar beneen sëriñu kutubu sitta muy Muhammad ibn Bashar ibn Usman ibn Dawud ibn Kaysan al-Abdi al-Basri Abu Bakr rahimahullahu ta'ala qala haddathana Yahya ibn Sa'id moom lañ gis sànq ah ci càllali bale Yahya ibn Sa'id al-Hafiz al-Qattan qala haddathana Sa'id muy ibn Abi Aruba al-Yashkuri moom lañ gis sànq ah an Qatada ibn Di'ama gis nga an Abil Malih an abihi anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam naha an juludi sibah voilà fii la bokkale ñoom imam Abu Dawud ak ñoom imamu imam Ahmad imam Abu Dawud ak an-Nasa'i moom moo ci yokk be moo imam at-Tirmidhi imam an-Nawawi mu ne wa fi riwayatin li-Tirmidhi naha an juludi sibah mais bi naha an juludi sibah an tuftarash boobu la def hadith principal bi yi da ko ëndaale ci suuf ngir wan ne loolu it solo na ko noonu mu ne haddathana ba léegi nettali nañu moom imaamu Tirmidi Muhammad ibn Bashar min gisan ah, qaala haddathana Mu'aaz ibn Hishaam muy ad-Dastawaa'i Mu'aaz ibn Hishaam ibn Abi Abdillah Sunbur ad-Dastawaa'i Abu Abdillah al-Basri al-Yamani rahimahullahu ta'ala qaala haddathani abi mu jël ko ci baayam di Hishaam ibn Abi eh, Abdillah ibn Abdillah Sunbur ad-Dastawaa'i Abu Bakr al-Basri rahimahullahu ta'ala an Qataadata an Abil Malik annahu kariha juluud as-sibaa' wala na'lamu ahadan qaala an abil maliih an abiihi ghayra sa'iid ibn abil aruuba voilà dalaa bëgg a wax ne wax ji hadis bi solo nañ ko mu yem ci abul malih nekk mawquuf kene moom moo wax wax mu ne xamuñu kenn nag koo xam ne moo ko jotale jële ko ci abu malih mu jële ko ci baayam ba ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku dul sa'id mu ne qaala ba léegi imaamu Tirmidi mu ne haddasanaa nettali nañu Muhammad ibn Bashaar sëriñam bi mu waxoon sànk sëriñu kutubu sitta qaala mu ne haddasanaa Muhammad ibn Ja'far mu ne nettali nañu Muhammad ibn Ja'far al-Hudhali mawlaahum Abu Abdillah al-Basri di Gundar rahimahullahu ta'aala qaala haddasanaa Shu'batu mu nekk ñu nettali mooy Shu'batu ibn al-Hajjaaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistaam al-Basri amiirul mu'miniin nekkoon bàyyi jiit leen ndax Shu'ba moo doon denc yaay am Yaziid ibn Rishk mu jële ci ku ñu naan Yazid ibn Rishk muy Yazid ibn Abi Yazid ad-Duba'i mawlahum Abul Azhar al-Basri euh, euh, euh, nga xam ne moo siiw woon ci ar-Rishk voilà an Abil Malih mu jële ko an an-Nabi voilà mooy Abul Malih irsaal bi mu doon wax ne dako ko irsaal mooy tuddul woon baayam moom la lay wax nii ne kenn ki nga xam ne daal moo ci tudd ne ci baayam la ko jële mu ñëw ba ci yonent bi sallallahu alayhi mooy Sa'id ibn Abi Aruba muy jàppale muy dëgëral wax jooj ke ne nañ ko fii boo xam ne Yazid ibn Rushd an Abil Mali an an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam an juluudil sibaa'i mu ne imaamu Tirmidhi nag mu ne a wax lii moo gën a wér mooy ne xadis bi li nga xam ne moo ci gën a mooy lenn la mooy euh, irsaal gi mooy que ne Abul Malih moo ko nettalee conent bay saat saam moo gën a bi nga xam ne daneen ci baayam la jaar lool la la bëgg wax ki nga xamante ne mooy eh, eh, eh, hmm? mooy mursal bi la la bëgg wax ne moo gën a wér li nga xam ne mooy bi ñu yóbbu ba ci yonent bi alayhi salaatu salaam marfon bi kon loolu lu am am solo la léegi nag mu des ginnaaw biñ gisee lii bii itam lëkkaaleem ak bunt bi nga xam ne moom la ñu nekk dafa nekk loo xamante ne nii lu keleer a keleer la waaw <laughs> lu clair ak clair la mooy tere goo xam ne moom lañ tere nit ci di ut jàppe lal wala di toog ci li nga xam ne mooy deru lépp loo xam ne animal féroce la ah ci ndegment yi seen der ngi jël ko di ci toog wala di ko jàppe lal loolu dañ koo tere loolu la yeneen saa di tere mooy lëkkaaleemu bunt bi ak di ko war moo tax mu indi riwaay imaam mus euh, bi nga xam ne daa gën a leeral an tuftarash waaw dafa ci jàppe ko lal ab lal kon loolu euh, mooy li nga xam ne mooy le kaale bi ak bunt bi léegi nag ñu ñëw li ñu la doon wax al imaam ash-Shawkaani ci an-Nayl muy Naylul Awtaar min asraar Muntaqa al-Axbaar moom al imaam al Muhammad ibn Ali ibn Muhammad ash-Shawkaani rahimahullahu taala li nga xam ne moom la ci wax muy lu am solo. léegi mu ne mu ne wa hada al xadis mu ne xadis bi walladi qablahu ak bi ko jiitu bon loolu du loolu du côté boobu mu ne waa xadisul baab bi nga xam ne moom la al majd ibn taymiya rahimahullahu taala di maamu imaamu ibn taymiya bu siiw bi mi nga xam ne moo bind muntaqal axbaar imaamu shawkaani ñëw di ko saraa ci naylul awtaar eh, min asraari ci jote mbóot yi naylul awtaar mooy li nga xam ne moom laa bëgg di ko jote li ñu bëgg namm namm yi ñu koy jote di ko am ci li nga xam ne mooy ay mbóot ay secret yi nga xam ne ñoo nekk ci muntaqal axbaar sëriñu te te ci téere euh, al-Majd ibn Taymiya rahimahullahu taala alhamdali léegi mu ne hadith yooyu mu fi indi fekk moom al al imaam al-Majd ibn Taymiya daa indi hadithu Abul Malih bi moom la njëkk indi mooy biñ nekk nii kene yonent saa sa am na xaan juruudi sibaay ginnaaw gi mu indi hadis sayna Muawiya nga xam ne daa wax ay mbooloo li nafarin moom lañ la wax beneen riwaay bi biñ koy gis sànq ki yonent bi ci sahaaba yonent bi alayhi salaatu salaam ata'lamuuna anna rasuulallahi sallallahu alayhi wasallam nahaa an juluudi numuur an yurkaba alayha qaalu wallahumma na'am kon nag mu ngi noonu ngi noonu mu ne wali Ahmad anshudukumullah anaha rasulullah sallallahu alayhi wasallam an ruku'u bi sufafin numur qaalu naam qaala wa ana ashhad waaw foofu hadith yooyu noonu la ko tegalee mu ne imam ahmad it sal na koy soloo neneen mu ne dane maa ngi leen di dagante yàlla tax man Muawiya di wax leen lenn ci sahaaba yi radiyallahu anhu est xamu ngeen ndax yonent bi alayhi salaam terewul ñuy toog sufaf mooy teg sufaf mooy teggi yi rek waaw mooy li ñuy teg ci kaw ngir mën a toog ci gëléem wala fas wala yooyu est que terewul ñu ci toog an ruqoo bi sufafin numur xam ne nag teg yooyee ci euh, euh, segg yi lañ koy jëlee daro segg ah saaba yooyu ne ko ah naam aha kay mu ne waaye mu ne man itam maa ngi seede na yoneen saa salaam tere na lool moom Muawiya ibn Abi Sufyan léegi nag bi mu ëndee loolu la moom la imaam ak beneen boo xam ne euh, bon hadith Seydina al-Miqdad ibn Ma'di Karib boo xam ne hadis boo xam ne moo Seydina Muawiya la woon mais hadis boobu daa am problème parce que Baqiya moo fa nekk te moo ko nettal Ibn al-Walid te Baqiya moom hadisam euh, laysa bi naqiya ay hadisam euh, sellut noonu <laughs> voilà nag <laughs> léegi ak boo ak hadis beneen bu Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu nu ne wa ahadithul bari ah mu ne xadiisu buntu bii nag istadalla bihi almusannifu rahimahullah ala anna juluuda sibaa'i la yajuuzu al-intifaa'u biha mu ne xadiis yi nga xam ne moom la al-Majd ibn Taymiyya rahimahullah indi da cee tegtaloo moom en tant que xanbali ak xanbali yi seen mazhab kene rahmatullah alayhim kene deru euh, sibaa'i yi mooy ndegmeent yi mooy animaux féroces yi foofu yi laa yajuzul intifaa'u bi mooy warul yellut euh, euh, jullit bi ko jariñoo mooy kon kon kon daganul ñu ci yedd jariñoo léegi nag après bu waxee lool moo euh, parce boo léegi léegi ngeen may ma ma wax samay wax man <laughs> mooy dafa am masala boo xamante ne en fait pour nga comprendre lii al al imaam ash-Shawkaani di wax te tamit li tax al imaam al Majd ibn Taymiyya indi lii ngir wan lool mooy dafa am benn affaire mooy xam nga wax ji wax ji mooy euh, lii muy junj mooy mas'alaam est-ce deru médd animal boo xam ne dafa médd comme xar moo xam ne dafa médd fas woo xam ne dafa médd loolu xam nga mooy yi ñuy lekk la fas waaw masoo ko dégg mooy li gën dëgër ci gàttal waaw même bu dee xanafiya yi dañ koo tere maalikee yi ne dañ koo sib shafi'i yi xanaabila yi rahmatullah alayhi ne dara ci newul parce que sayyidatu euh, asma bint abi bakar radiyallahu anha nee na rendi nañ kër yonent bi sallallahu alayhi wasallam fas daal di ko fay togg waaw te boobu jamono yonent bi sallallahu alayhi kër yonent bi sallallahu alayhi wasallam <laughs> waaw xanafiya <laughs> euh, euh, yi nag dañ ne eh, ñoom li tarkabuha al qur'an wax waaw <laughs> wazina kon nag lu ngir loolu la quoi ngir ñu koy war ak taar waaye nekkul ngir lu ñuy lekk maaliki yi di suuraale seen wax ne boo kon bu am leneen loo lekk lekkal leneen loolu mooy siggi waaye mooy kenn du ko lekk ñu ne la li nga lekka nekk na loo xam ne lu xaram la kon waaye daal li gën a dëgër insha allah mooy waxu Shafi'i yi Hanbali yi que ne fas yi dañ koy lekk kay moo tax la la viande chevaline bees ko rendee ci yoonu sariya mooy loolu dagan ci jullit mu lekk ko te newul léegi nag boo ko miinul yow bul xaraamal parce que miinoo ko wolof nga miinoo lekk fas nga ñëw na waaye yow non saa yow itam ma ne la yow diine ji teguwul ci seen aada teguwul ci aadaay kenn waaw diine gi attey allah azza wa jalla ala lisaani la sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy lislaam <laughs> waaw <laughs> léegi atte yàlla yim jaarale ci làmmiñu yonentam sallallahu alayhi wasallam tata pëgg waaw léegi nag miin nga ko miinoo ko lool yaay seet <laughs> waaw loolu yaa koy seet looy seetaat looy seet la <laughs> léegi mooy eh, animal bu médd hein gaynde gu médd panthère gu médd segg gu médd ah wala xar moo xam ne dafa médd gëléem gu médd nag wu médd waa waa deram moom laab na walla laabu boroom xam-xam yi wute ci ku mel ni al imaamu Zuhri rahmatullah yi jàpp ne laab na moom aajowul mais moom parce que Yonent bi saam bañ ko waxee ca hadiis Seydina Abu euh, Ibn Abbas ba nekk sa Sahih imaamul Bukhari ca xaru yaay Maymuna boobu ba la ñu doon diri mu ne waa manu ngeen woon mu médd ñu koy diri mu ne xanaa manu ngeen woon a jëfandikoo der bi ñu ne ko ah yoneen saa sam yu médd la de mu ne innama haruma akluha li xaraam mooy lekk ko kon comme que loolu moo xaraam kon li ci des imaamu Zuhri rahmatullah alayhi jàpp ne kon laam na kon utiliser jëfandikoo après day man a nekk mooy ci der bi même bu dee ne wuñ ko même bu dee ne wulliwuñ ko même bu dee ne tulliwuñu ko bu dee ne ko waa jumhuur ne déedéet parce que yonent way saam da ne dibaaru juluudil maytati tuhuruha wala dibaaruha tuhuruha wala ñoom hadis ñoom salamatu ibn al-muhabbiq ñoom sayyidina euh, mu euh, ki euh, la doon wax sànq tamit nga xamante ne hadisam boobu nga xam ne mooy bu yaay maymuna bi kiiwam boobale diñ ne ko may na mayta mu ne harrama akluha ak hurima haruma akluha ak yooyu ba pare mu ne eh, eh, ala intafa'tum bi ihabiha ala dabaxtumuhu fa innahu zakatuhu ak yu mel noonu ak salamatu ibnul muhabbiqi yonent bay sa sam keroog tabu ak yooyu yépp la nga xam ne moom la wax ak yutahhiruhu yutahhiruhu al ma'u wal qarah wal qarad dina laabal der kon loolu li tax naan dina ko laabal kon kon bu dee ne kon loolu kese la moom moom moom laabal bu dee daan meddi noonu te tënee guñ nga ko manula laab waaw parce que yu tahiruha ma'u dina ko laabal al ma'u ndox wal xaras ak nepp nepp jujubier boo leen ko boole mooy boo jëlee der yi ni nga xam ne noonu nga koy tane loolu moo koy laabal ak yu mel noonu ak yéenii nag yéeneen tax waroo xam-xam yi nag lépp ci ñoom ñu ne non euh, deru lu medd moom parce que bu dee bu méttul comme xam moo xam ne da ko koo rend ci yoonu sharia moom laab na moom soxlawul même boo ko tanewul laab na der bi laab na léegi nag mu def bi nga xamante ni mun xaniqalaak mawquzaak natihaak yooyu nga xam ne moom kenn reyu leen ñoom ñoo dee naturel wala dañoo mbëkkante ba faatu wala daa jekki lekk lu ko lu ko xoj loo xam ne moo ko fatt mu faatu en tout cas kenn rendiwu ko ci charia wala bi yéeféra ko rendi boo xam ne gëmul dara du du du du chrétien du kii yàpp atera waaw il n'a pas l'habilitation de rendi kooku nga xam ne moom bu rendee moom def na mbir mi mbir léegi nag der waa léegi der ba man nañ ko utiliser loolu nag la boroom xam-xam ne di wax mais léegi nag mooy ci kaw que il faut ñu tane ko kon euh, boo tegee waxu euh, Zuhri fale rahimahullah léegi nag mu def seen biir ñu wute ba ci juróom-ñaari wax set wax euh, gisoon nañ ko ci siira bi def nañ ko ci ahkaam yi tamit bu ma juumul waaw daggoon nañ ko def ko ci ahkaam <laughs> léegi mooy ci gàttal lool sax Hanafi yi rahmatullah alayhi ñoom dañu jàpp ne te mooy seen masal bépp deru animal boo xam ne dafa midd bu ñu ko tamee daal dinay làpp ba mu des mbaam xuux benn wax ko non mbaam xuux moom man dala mais bu dul ber der bu man bi doon xattaa segg ak nii léegi nag imaamu yi dina leeral benn affaire mooy après boo paree di nga ne ah yow a foog ne saa saa am ne bu leen ci toog waaw léegi bu leen ci toog est-ce que biir veut léegi laabul <laughs> yow góor terewuñ ko mu takk or ak xaalis wala déet nga ne waaw ma ne léegi est-ce que kon dañ ko koo tere day wane ne xoor or ak xaalis dafa laabuñu ah non laab nañ kay parce que xaalis bi man bu ma laalee or pur ak xaalis pur du ma dem raxasuñuy wala damaa sobe damaa c'est la même chose ak fii mooy ñaari masala luy wute bul jàpp ñii ne voilà man nañ ko laabal ci ci ci tëni ko kon buñ ko tënee laam na léegi mooy yonent saa salaam di ci toog la tere waaye terewul ñu jëfandikoo ko comme ni leneen te tamit mooy laab gi sax mu ngi fi même bu dee après euh, ak leneen ak leneen mais laab na même bu dee après buñ ko mën a jëfandikoo ci leneen mooy en tout cas laab na waaw kon <laughs> loolu imaamu Shawkaani dina ci ñëw léegi insha allah kon xanafiya yi rahmatullah alayhi buñ jëlaate ñoom ñu ne bu dee ne bépp der animal boo xam dafa médd animal mort la peau d'un animal mort hein utilisable une fois qu'il a été buñ ko tanee daal di koy traité si on a traité la la la peau day baax ba des ki nga xam ne mooy mbaam xuux Maliki rahmatullah alayhi ne moom deru medd bu ñu ko tanee biti bi mooy laab biir bi du laab luy loolu ñu ne li nga xam ne mooy biir bi liy takkaloog yàpp wi booy fees xar li nga xam ne mooy laal ndawal gi nga xam ne moom ngay dagge di ko fees dindi ko mu takkaloog deru euh, ndawalu ndawalu kii bi yàpp wi wala gëléem bi wala xar bi lool loolu moom du laab waaye ci kaw fi der bi nekk karaw gi loolu laab waaw léegi nag loolu moo tax ñoom ñu ne bu boobaa yu wow yi yu wow yi di ko ci mën a def waaw ñoomin ceeb ñoomin sunguf maadaama du bu tooy boo utee sa benn besage benn euh, gourde boo xam ne ci euh, peau animal boo xam ne lañ tane bu mel noonu ñoom nee nañ la biir bi du du làpp waaye comme que ceeb bu wowee lu wow ak lu wow ñoom ñaar bu ñu laalantee du ñu paasante euh, sobe gi ñoom ñu ne kon garaawul man nga cee def loolu waaye nag bu boobaa manoo ko sol di julleeg moom de bu dee xuppu la ay kawas nga jël kawas boo xam ne ci deru panthère la wala boo xamante ne animal mort même xar la moo xam ne dafa medd yow nga jël ko sol ko te ci yow fi nga sol mooy ci biir bi loolu doo ci mën a jullee parce que ci biir dafa nekk loo xam ne surtout rawatina nga jàpp bu pare sa tànk tooy nga dugal ko ci biir parce que ci biir dafa sobew waaw loolu mooy waxu Maliki rahmatullah Shafi'i yi rahmatullah alayhi seen wax xaw ma am niroo xama euh, Hanafiya yi rahmatullah ñoom ñu ne animal boo xam ne dañ koo tëli non dafa dafa midd dafa faatu euh, mort naturelle wala daal rend wuñ ko ci yoonu sariya ñu ne animal pou boobu man na dina dagan bu ñu ko dina lap dina lap dina lap bees ko tënee waaye ba mu des ñaa ñett ñetti façon yoo xam ne muy mbaam xuux bi yéen Hanafiya yi ngeen wax waaye nag mbaam parce que najaasa ak mbaam dafa leer ci alquran quoi alquran dafa leeral ne mbaam moom moom ak sobe la loolu moo tax Hanafi yi génne ko léegi euh, euh, euh, Shafi'i yi ne d'accord nañu waaye nag kalbu tamit sorewul ak mbaam ndax tamit li ci sariya wax ah ida walagal al kalbu fi sharabi ahadikum yooyu yëpp yeneen saa bu dee xaj bi dafa xab ci ci ci naanum kenn ci yéen ah na ko na ko raxas juróom-ñaari yoon bu mujj ba wala bu njëkk ba ci suuf loolu moom de toute façon day wane ne kii moom ak ak sobeem daa ruy kon moom dañ ko ciy boole ñu ne waaw ñaara ngoog kon ñoom mbaam xuux lañ génne deru mbaam xuux bu dee am na mbaam bu am na der te loolu masala la boroom xam ne dañuy wute est ce mbaam xuux am na der wala déet ci kaw am na der mooy kon mbaam xuux lañ génne ak fa ak ak ak xaj ak lépp lu juddoo ci ñoom ñaar mooy métisu mbaam xuux wala métisu xaj mooy lépp loo xam ne ak animal beneen <laughs> comme benn njàppaan bu sëy benn mbaam xuux après mbaam xuux mi ñu am doom wala fas sëyëg be mu nekk berkelle fas sëyëg mbaam xuux euh, euh, non pas berkelle mbaam mëli la <laughs> mene fas wala benn am xar mu sëyëg mbaam xuux mu jur dara loolu rek daal loolu ci nga parce que dugal nga lenn ci ñoom ñaar muy mbaam xuux wala xaj waaw léegi kon am nañ xanafiya yi maalikee yi shafi'i yi léegi nag mu des léegi xambali yi xambali yi rahmatullah ñoom ñu deru mit bi moom nu der deroo loolu kenn mënu ko utiliser ndax Abdallah ibn Ukaym bi nga xam ne nee na yoneen saa leen bind ab lettre ca waa Juhayna waaw moom taabi'i la fekk na dund yonent bi saa salaam muxadram waaye jotu koo gis waaw yonent bi saa salaam mu ne moo leen bindub lettre laata muy génn àddina ci weer que ne leen an la tantafi'u min al bi ihaabin wala asab bu leen utiliser mukk mukk mukk dara dara dara dara ci médd loo xamante ne nii mooy médd quoi waaw ci deram ak yooyu bu leen utiliser dara dara dara dara déedéet déedéet déedéet waaw ñoom ñu ne lii moo tax waaye hadis boobu daa bari istiraba am na yoo xam dane weer avant am ñu ne ñaari weer am wax leneen ak leneen moo tax ci boppam imaamu ahmad imaamu tirmidi rahimahullah nee na imaamu ahmad de hadis bi ci la doon wéy moom la doon doxe waaye bi hadis bi bari ay ay ay ittiraab way wax yu wuteeg wii waay ñi mu ñëwee daal da koo faa baax waaw mais yi loolu lañ jàpp loolu nag moo al imaam al majd ibn Taymiya al Hanbali di maamu imaam Abu Tay ibn mu siiw mi ci Muntaqal Axbaar moom mu indi hadis bii moo al imaam Shawkaani yi nee na ah, yii mu fi indi de moom da cee tegtaloo. istadalla biha al musannifu ki taalif téere bi di al imaam al majd ibn taymiya rahimahullah ala anna juluud la yajuuzu al intifaa' biha amul yellul ñuy utiliser di jariñoo li nga xam ne mooy deru ndegmeent yi parce que ñoom loolu mooy seen mazhab te dañ mooy ci xadiis yooyu lañ ko teg ak xadiis yu mel nii ñu ne waaw yeneen saa sala ma ngi nii tere ñu utiliser di jëfandikoo di toog wala di jàppelal li nga xam ne mooy deru panthère deru segg yi waaye tamit ak sibaa yi dégment yi kon loolu lépp day war a ne kon lii manula laab manula baax voilà loolu mooy mazhabu hanbali yi ñoom dañu ne de toute façon animal bi medd moom kenn mënu koo utiliser boo ko tanee it du ko du du ko du du ci wàññi dara voilà kon am nga ñeenti waxu muy mazhab yu njëkk yi mooy ñeenti mazahib al arba sauf que imaamu Zuhri wax nañ loo xam bu njëkk muy juróom alhamdulilah moom mi ne bon yeneen saa salaam daal dana innamaa haruma akluha quoi li xaraam daal ci médd mooy lekk ko kon nag comme que xaraam na kon li ci des mooy li nga xam ne mooy mafum bi li ñu ciy déggee mooy kon der bi que ça soit tane nga ko tane woo ko mooy laab na voilà kon juróomeelu wax nga léegi mu des kon gis nga mooy contraire waxu biñ mujjee bu mooy bu xanbal yi nga xam ne ñoom dañ ne mënoo ci utiliser dara ñeene lépp yi ma ne waaye yow keex na mën na ko ah. dara ci newul léegi mu def beneen wax kon sii sa ngoog sept septième wax bi mooy waxu imam al awzaa'i abdallah ibn al mubarak ak al imam ishaq ibn rahawiya nekk mbokk al imaamu ahmad ibnu hanbal rahmatullah ala al jami ñoom ñu ne ñoom nag hadith yii ñu nekk la ñu teg taloo hadith yii yu Seydina Muawiya yi ak bu abul malih bii mu jële ci baayam ne yonent bay saasaam Seydina Muawiya nee na laa tarkabul xazza wala nimaar ak surtout bee anna Abul an abihi radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi naha an juludi sibaa'i an tuftarash yonent alayhi salaam boo tere ci deru ñu utiliser li nga xam ne mooy deru ah ah ndegment ci ñu ci jàppe lal ak lal toog yu mel noonu ñoom lii mooy seen tegtal al imam al-Awzaa'i al imam ibn al-Mubaarak al imam ibn Ishaaq ibn Rahawi rahmatullah alayhi ñu ne lii ñoom ñu ne kon ñoom dañ ne lépp bépp animal seen wax mooy la bépp animal bu médd boo xam ne bokkoo ci nga xamante ne dañ zakaatu da ciy mën a am mooy dañ koy mën a rendi mooy animal bu ñu mën a lekk bu dee xar la bu médd garaawul boobu buñ ko tanee dina baax mais gaynde comme que moom mënoo ko rendi mooy rendi boo jàppoon gaynde sax rendi ko xam nga lu jafe la waaye nga rendi ko loolu taxul mu la parce que gaynde zakat du ci daw te yeneen saa saam dane woon dibaahuha zakatuha dibaahu junudil maytati tuhuruha voilà comme que dane dibaahuha zakatuha mooy tanim bay mel ni mooy taxaw taxawaayu rendi gañ ko waroon a rendi loolu kon ci ñoom ñu ne ci la ñuy xame ne yeneen saa salam lu mu ci jublu woon mooy animalu euh, deru Euh, animal boo xam ne dañ koy lekk rab boo xamante ne dañ koy lekk yàpp euh, ndawalam dafa dagan moo tax mu ne euh, comme que moom médd na cette fois ci waaye nag man ngeen a lan tafaatum bi hadiha la waxoon sahaaba yi ca xaru yaay Maymuna boo ba la ñu doon diri waaye yéen lan moo leen teree jariñoo ci li nga xamante ne mooy deram ñu ne ko ah médd la mu ne yutahiruha al ma'u wal qarad beneen bi innama harrama akluha wala hurrima hurima akluha harrama akluha voilà kon ñu ne loolu kon day wane ne kon animal bu ñuy lekk tey xadiis bii ñu nekk bu ñoom abul malih bii mu jële ci baayam Seydina Muawiya day wane ne loolu dafa kon mooy mooy jar ko ndax dacu nga nga tani ko nga ñàkk koo tane c'est la même chose mooy seen wax ndax xadiis bii lañu tegtaloo léegi nag mu am septième wax muy dernier bi mooy waxu al imam qadi al qadi abu yusuf àndul ak xanafiya yi fee <laughs> sëriñam imam abu hanifa moom ak ki nga xam ne mooy zahiri yi ñoom daawud az-zahiri ak taalibe yi ñoom imam ibn hazm az-zahiriyani rahmatullah ala al jami ñoom ñu ne ma ne yooyu yëpp wax yi yéeg yooyu <laughs> der nu der deroo bu mbaam xuufa bu mbaam sëba bu xajat bu dee jàpp nañ ne mbaam wu am na der ak yi lépp la panthère gaynde segg bukki ñóor ñoom ñépp xar mu médd fas mu médd xar mu médd mbaam mu médd wayaw nag gëléem bu médd loolu lépp bees ko tënee bees ko traité day làpp ndax yonent bay saa saa moo xadiis mawlaana ibnu Abbaas te mu ngi ci sahih imaamu Muslim ayyuma ihaabin dubir faqad tahur voilà bépp der boo xamante ne nii daal nañ koy tani daal dinañ koy wuli daldi nañ koy traité loolu der boobee daal dinay nekk loo xam ne dafa la jeex na wala jeex na ayyuma ihaabin dubir te loolu nag insha allahu taala mooy li gën dëgër mooy waxu zahiri yooyu moo taxoon keroog euh, euh, euh, ma ne imaamu Nawawi li muy def lu bari que zahiri yooyu ñoom bu ñu wutee ak yenn ñun duñ bàyyi seen xel seen kii mooy par exemple fii masala ba may dégluwaat affaire bi laa bi bi manoon naa joxe masala bi waaw exemple que ne ñoom seen wax insha allahu taala en tout cas mooy li dëgër ak waxu al imam al qadi yi Abu Yusuf nga ne ma bon abu al imam al kat ànd na Abu Yusuf kon ñoom rek wéetuñ ma nga waaw boo bëggee waaye mooy ñeneen ñëpp daanaka àndoo dama mooma ah. te seen wax moo gën a dëkk foofu waxu yonent bay saa saam ndax yonent bay saa saam deful benn istifsal te tarkul istifsal waaw inda wujud al ihtimal yunazzalu manzilat al umum fi al maqal yonent bay saa saam bi mu rombee ñu ne ko mayta la waaw nekku fa di wax naan walla daa nekk mayta am nangam xanaa bu bu kii la de bu bu ñuy lekk yàppam ak bu ñu lekk yàppam nga ne moo gis na ko ñu ne waaw même bu ko gisee waaw loolu mooy euh, lënt lëntu ko ne ñoom mën nañ jàpp ah comme que nee na euh, derek euh, neb-neb ak ah almaa wal xaral ak ndox ak neb-neb da koy laabal mën nañ ne kon ñun beneen der bu nekk lool supposition la bu man di nekk kon bu méddatee ñu def ko te ren saa salaam nekku fa di leen ne waaw ah, booy waxuma bam bii rek da bu ñuy lekk yàppam moo tax ñoom seen wax moo gën a dëgër insha allahu taala ah waaw di baaxu juludil maytati tuhuruha waaw te mayta la wax dafa boobu moom dafa dafa dafa leer waaw ma wax ji dafa joyal dafa général laabu deru meddi eh, eh, yi medd seenu tani mooy seenu laabu kon kay yëpp dugg na léegi nag nga man bon bon attends parce que man d'accord na léegi yow boo nootalee lii léegi nooy dafa ak hadis bi ak waxu ñoom imaam al-Awzaa'i ñoom imaam Ibn al-Mubaarak al imaam Ishaaq ibn Rahawayh rahmatullah al-jamii' waaw nooy defa moom ñoom seen mbirum niru noonu dëgëra ah. na waaw ñoom de toute façon seen ci naroon na dëgër lool waaye lii da koo gën dëgër waaw lii da koo gën dëgër waxu zaahiri yeeg xadiis yi ñu tegtaloo bu boobaa lañ lay naan nag kaay nag ñu déglu imaamu Shawkaani li mu doon wax te ñu résumé woon ko sànq bi ñuy tàmbale ginnaaw bi mu nee xadiis yii de ah euh, sëriñ bi muy musannif li ki bind téere bi di al-Majd ibn Taymiyya da cee sukkandikoo que ne ah di jëfandikoo deru sibaa yi ndegmeent yi animal féroce yi loolu animaux féroce yi loolu jaaduwut waaw léegi après nañ wax nañ wax li mu wax yu topp li mu wax après mu ne waqad waqad uxtulifa fii xikmati nahyi fa qaala al-Bayhaqi mu ne te boroom xam-xam yi wute nañ waa kon yeneen saa salam sax lan moo tax mu tere xam nga al imam ibn al-Asis an-Nihaaya mu ngi ko doon wax sànq saahibu nihaaya ah bi ñuy tàmbali sànq mu ne yahtamilu anna an-nahya waqa'a mu ne dina yenu ko ne moom imam al-Bayhaqi ash-Shaafi'i rahimahullah ko ne lima yabqa alayhi min sha'rin li anna ad-dibagha la yu la yusiru la yu'assiru la yu'assiru fii mu ne amaana que daa fekk que li ci des li tax ñu tere ko yeneen saa tere ko mooy li nga xam ne day des ci der bi ci ay karawam waaw ci ci deru euh, yi nga xam ne ñooy siba yi ndegment yi ndax boo ko tënee it du ci am effet mooy foo jaar dina des te amaana karaw gi loolu la loolu di ci des la mu ne waqaala wax na xayruhu keneen ku dul moom mais waxam ji amaana euh, euh, gisuma lu koy dëgëral de waqaala xayruhu mu ne am na keneen ku moom mu nee na yahtamilu anna nahya amma lam yutbagh minha li ajli najaasa aw anna nahya li ajli annaha maraakibu ahli sarafi xuyala waaw mu ne am na yeneen ñu ne possible que ne parce que dañ koo dañ koo tanewul mooy lépp loo xam ne ci der yoo xam ne yu ndeg ment yi lu ñu ci tanewul ah loolu lay wax ndax lan ndax moom li am li aj li najaasa ndax ak ak ak sobeem waaw wala tere gi nekk parce que waruwaayu ñi nga xam ne ñooy jëf sétérie façon ñi nga xam ne ni ci àddine kese lañu ba pare nekk ñoo xamante ne seen yoon lu sariya wax seen yoon newu ci seen bakkan kese la ñuy topp wal xuyalaat puukaréwu waaw loo xoon nañ la fee kenn ñenn ñi dañ ne li tax ñu tere ko lenn la waaw mooy niru ak yu al ajam niru li nga xamante ne mooy euh, façon yi nga xam ne mooy nekkuñu lay jullit seen façon yooyu te moom lañu la doon wax qadiyatul walaa wal bara loolu lu ama am solo la waaw kon loolu lu ama am euh, euh, solo la quoi hein léegi al imaam al xaafiz kii al imaam ash-Shawkaani rahimahullah am nañu ne parce que mutrafu mutrafu nay la quoi mooy jëstëteer yi moom lay wax nii rek. ahlu tarafeeg gaa yooyu ah, ñi nga xamante ne yooyoo leen ñor te lool kese la ñuy seet maraakibu yi nga xamante ne mooy ahlu saraf yàqkat yi ak ñi nga xam ne dañuy yàq kese di dilapider leur bien di jënd yoo xam ne di war loo xam ne mooy dañuy bëgg ku leen distinguer fu ñu nekk ñu ñu leen ñu ay diw ay diw ay diw ay diw voilà mu ne loolu léegi nag mu ñëw ci li nga xam ne moom la nga ma doon laaj sànq naan ma waa léegi yow boo fi dëgëralee waxu waxu ñi nga xam ne ñooy zahiriya yi ak al imam wala al imam qaadi al qaadi yu abu yusuf al hanafi ak ki nga xam ne ñooy zahiriya yi kene der daal moom der beroo bees ko tanee moom laab na waa léegi nooy def ak xadiis bi xadiis ñaari xadiis yi mu ne wa amal istidlaalu bi ahadiisil baabi al imam ash-shawkaani rahimahullah ala anna dibaaga la yutahiru juluud as-sibaa' binaan ala annaha mukhassasatun lil ahadith al-qaadiya bi anna dibaaga mutahhirun ala al-umuum fa ghayru zaahir waaw mu ne kantaa di tegtaloo hadis bii kene lii day wane ne ma ne gis nga deru ndegmeent yi ñoom gayndeeg ñoom panthère ñoom segg ak ñoom ñooñu ñoom gay bukki njuur ñooñu boo leen tanee it du baax mooy du lap du lap ñoom du ñu lap teg ko fan ba pare teg ko ci ne hadis mii comme yéen hadis yi nam no ibnu euh, abbas yi doon wax ne leen saa saam nee ne ayyuma ihabin dubir ida al ihabu nga xam ne mooy der daal dinay lapp ak ayyuma ihab façon der nu der deroo bees ko tënee daal dinay lapp ñu ne loolu lii moo ko particularisé que ne der yooyu loolu am la léegi nag lii xaas la mu ne loolu loolu leerul ah waaw loolu daa leerul <laughs> wa ghayru zahir loolu nootu ta daa leerut waaw léegi lu tax mu ne li anna ghayata ma fiha mujarrad an-nahy 'an ar-rukub 'alayha wa ndax li ginay kawe lu nekk ci xadis yii xadis mu Muawiya bi ak Seydina euh, kii euh, baayu Abul Malih mii radiyallahu ta'ala anhuma ñoom li gën màgg ci li ci nekk mooy ne daa tere mooy an nahyi ani ruku alayha li ñu tere mooy nga ciy war teg ko def ko teg wala teg ko ci sa oto muy nooyal sa kii wala nga teg ko sa chaise di ci toog wax firasha wala di ci tëdd def ko sab lal def ko loo xam ne sab dara waaw di ci tëdd nag muy der loo xam ne gaynde laa ak yu mel noonu ngir wane ne yow daal da ngaa nekk koo xam ne ku viril nga comme ni ko ñu xamaaqay ñi nga xamante ne seen bopp yi kopp new ci la ñuy koy defee jàpp ne nag ñu looloy wane seenu ngóora ah mu ne walaa wala mulazamatu bay wala mulazamata bayna zalika wa bayna najasa mu ne daa amul ab lëkkaloo ab takkaloo diggante tere guñ tere nga toog ci ak le fait daa sobewu kama mu wax comme li ñu waxoon sànq kama kenn li nga xam ne la mulazamata bayna nahyi an az-zahabi wal hariri wa najasatuhuma fala mu'arada fala mu'arada mu ne comme li nga xamante ne nii ah amul lëkkaale diggante bu leen toog ci deru segg yeeg yooyu ak tene beru segg manu la laab dafa dafa dafa euh, bu ngeen ko tanee du laa amul benn lëkkaale comme ni nga xamante ne amul benn lëkkaale diggante or bi nga xam ne lañ tere góor gi di ko takk ak sooy soie bi nga xam ne yérëb sooy bi nga sooy bi nga xam ne soie bi nga xam ne lañ tere góor lool est-ce que ça dañ ko tere mooy dafa sobewu sobewul amul benn góor boo xam ne day laal sooy ñu ne la ay eh, dama dafa subi yoneen saa salaam ci boppam ukay diru duuma comme ni hadith ne sahih bi ñu ko yónnee sooy boobu mu de mu joxoon ñoom Seydina Omar Seydina euh, Ali Seydina Usaama radiyallahu anhu mais sooy boobu bi ñu ko ko joxee saxaaba yi dañoo ñëw yeneen sax di ko laal quoi affaire bi nooy te kii mu ne leen attajabuuna min hada est-ce que da ngeen di hein da ngeen di yéemu ci lii wat naa ne la manadilu Sa'd ibn janna waaw moo gën a gaaw lii moo gën a màgg lii a'zamu min hada aw kama qala sallallahu alayhi wasallam mu ne sahaaba yi di lal affaire bi nooy ah waaw mu ne ndax da ngeen a yéemu ci lii maa ngi wat ci yàlla ma neen saa salam muswaar yi Sa'd ibn Mu'az loolu mu ñu ciy wane ne Sa'd ibn Mu'az min ashaabil janna bal huwa fil janna allah siddiqul ansar al ashaliyu radiyallahu anhu waaw moom moomu de mouchoir ya muy utiliser ajjana moo gën a tedd te moo gën a màgg yi te yonent bay saa saam sooy bi yónnee na ko moom moo ko jël yónnee ko Seydina Omar Seydina Ali Seydina Usaama radiyallahu te est daa dañoo wane fenn ne après daa raxasu ji wala ba mu leen ko joxee ah, ba Seydina Ali ba mu ko solee mu xool ko xool boo xam ne jàng na xam na ne yonent saa saam mer na mu ne ko joxuma la ko ngir nga koy solan dama la ko jox ngir nga séddale ko xawaatimi wala sa soxna yi est-ce que fenn lañ nettali Seydina Ali bi mu Seyna Omar mi ko jëloon daw si ñëw ci yonent bay saa saam ne ko ah yonent saa saam danga may jox eh, sooy bi ginnaaw li nga wax ci xullati utaarid li nga wax ci ci ci complet bi mu ne ko joxuma la ko ngir solloo la ko ah waaye ngir ngi amee ci dara kenn est ce que dañu ne Seyna Omar après daa raxasu ji yonent saa saam nee na ko na nga raxasu ji nag déedéet kon loolu amul benn lien entre lii laab nag ak dañoo tere nga utiliser ko waaw guitare bi man ma joxe benn exemple guitare guitare bu ñu defee bant ay kii mu amee ay ay toxoro ay ay ay xalam di ci jaay ay riiti est moom dafa sobe wa boo ko cofee boo ko laalee yow da ngaa war a da ngaa war a dem dem raxasu ji waaye ma ne xërëm bi xërëm bi bu daa bi gaa yi teg di ko liisal lépp di or wala am matt wala ci bronze wala ci façon yi nga xamante ne wala cuivre wala yooyu est-ce que loolu am nga sobe la mais sobe biir la du sobe biti waaw du sobe boo xam ne yow boo ko laalee ñu la demal raxasu ji non waaye sobe biir la voilà kon loolu lépp te pourtant xaraamal nañ la ngay ngay sukku ak a ci kanamu ab buda wala li nga xam ne mooy xërëb waaw ak di ko gëm pourtant laal ko boo ko laalee wala mu laal sa kenn du la ne ah, voilà kon laabut gën loolu lii lu ama am solo la loo feer <laughs> laa di xeeraas waaw <laughs> moom la imaam kon di wax noonu ah mu ne bal al imaam ash-Shawkaani muy continue rahmatullah alayhi yuhkamu bit-tahaara bid-dibaaghi ma'a manhi ar-rukuubi alayhaa wa nahwihi waaw mooy waaw mooy ma ne dees nañ atte ne bees ko tanee deru segg wala panthère wala gaynde ne day la ànd ak teret bu ñu tere nag nit ki di ko utiliser di ci war di ci toog loolu nag góor a ci yem bii bokkul ak comme sooyaan góor a jigéen a ci yam man Majal nag dangay xam ne c'est une c'est une milliardaire voilà <laughs> moom elle est tellement raffinée comment elle fait chez non boo demee ci salon bi salle bi gis nga canapé yeeg yooyu tout est derbe segg laak ñoomin gaynde yooyu waaw bopp panthère nangam ak nangam non ki lay toog di recevoir ay invités ay copains am ay nangam ak i nangam ah non jullit haram non <laughs> kon mu ngi noonu <laughs> loolu dafa haram ah kon nag mu ngi noonu loolu lu ama am solo la waaw ah. <laughs> ah. kon mu ngi noonu ah. loolu euh, euh, lañ bëggoon gis li al imaam an-Nawawi yo euh, al Shawkaani rahimahullah daal di yokk kon ci kaw noonu walillahi alhamdu wal minna jeexal nañ kon yonent bay saa saam tere na toog ci yooyu même bu dee laab na waxuñ la voilà man na ko laab man na laab xanaa <laughs> mais du buur nga ciy tooga ah, voilà comme ni wax ñoom Seydina Omar yónniwu ma leen ko joxuma leen ko ngir ngeen koy ah, voilà voilà tamit que ah, ñoom gayndeek ñoom segg ak ñoom bukki njuur seen der man nañ buñ ko tanee mu daal di laab ngir lan ñu jël ko lal ko di ci julli ah non comme si yonent way sa sa mel ni dañuy wax la waxu na la ma woon Seydina day retentir suñu nopp yi joxuma la ko woon yow Ali yow Usaama yow Umar radiyallahu anhum ngir ngeen sol ko ñu ni tam daganaluñ leen ngeen mën a euh, laabal der yoo yooyee yu panthère yu gaynde yu ñoom segg yu ñoom bukki njuur ngir ngeen jël ko di ko lal di ci fanaan wala di ci tëdd wala di ci jullee wala di ci toog di ci ataaya non <laughs> kon mu ngi noonu wallahu taala alam ah kon yem noonu bii di ñëw ñu jël avant dernier buntu bi nga xam ne moom la al imaamu di tëje li nga xamante ne mooy buntu bi taxawoon na euh, te ay masalaam romboon na waaye da koy tëjee muy lu ama am solo ngir nit ki bañ ko fàtte